min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asaalis wal ishriin arraabi' ani Nu'maan ibni Bashiir radiyallahu anhumaa ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala masalul qaa'imi fi xuduudillaahi wal waaqi'i fiihaa kamasali qawmin istahamuu calaa safiinatin fasaara ba'duhum aclaahaa wa ba'duhum asfalahaa fakaana allaziina fii asfalihaa izaa istaqaw minal maa'i marruu calaa man fawqahum faqaaluu law annaa xaraqnaa fi nasiibinaa xarqan walam nu'zi man fawqanaa fa in tarakuuhum wa maa araaduu halakuu jamii'an wa in axaduu calaa aydiihim najaw wa najaw jamii'an rawaahul buxaariyyu rahimahullaahu ta'aalaa alqaa'imu fi xuduudillaahi ta'aalaa ma'naahu almunkiru laha alqaa'imu fi daf'iha wa izaalatiha walmuraadu bilhuduud maa nahaa allahu anhu wastahamu iqtaraw kon al'imaamu alxaafiz annawawi rahimahullahu ta'aala ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis sayyidinaa Ubaada ibnu Saamit xadiis numéro 186 nekk ñetteelu xadiis ci buntu bi. Euh, li nga xam ne ci la doon wax jaayante gañ jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ca aqabatu mina ci dégg topp ci jamono yu metteeg yu yomb moo xam sawar nañu wala boog mbir yi neexul jamono joojule comme ba ñuy dem Tabuuk ak waaye it di ko di dégg topp ñi nga xam ne ñooñu la borom bi def ñu jiite jiite yor mbiru jullit ñi waaw même bu dee ne léeg-léeg li ñuy digal neexuñu voilà boo xam sawar nañ wala sawaruñu ak yenn yoo xamante ne ndax ñun ñépp suñuy xàq sax ñu ngi koy piétiner ah am ay jeexital yu muy bàcc ñun yu fâcheuse waaye nag ah te ñu bañ a eh, eh, eh, rocc di xëccoog ña nga xam ne ñoo yor mbir yi ndax loolu lépp yeneen bi saa saam lenn kese la ci jublu mooy wahdatul muslimin bennoo bañ yu bennoo jullit ñi bañ shaqul asa mooy damm yàqu jullit ñi lool mooy la mooy bennoo biñ benn nekk benn mu daal di yàqu te du dara du ko fa jële lu dul lu ko indi lu dul euh, ay dissidence ak jaay ne man daal def na lu noonu kon nag dañ koy faje lan dañuy del rébellion dañuy révolutionnaire waaw loolu waxoon naa la moom les printemps les printemps arabes bokk na ci li nga xamante ne loolu la ñu jàngal waaw xaaruñu nag bu mu ñëw mooy day leeral rek waxu yonent bi alayhi salaatu bi nga xam ne leer na ba pare mooy ñun dañ koo dund ci ñoom te waxoon nañ leen waaw jamono jooju ah euh, euh, euh, tasiira ba waxoon nañ ko def seetal rek kan moo fi eh, ña fa ña fi révolutionnaire oon ne Kadhafi rahimahullah te foog mu jóge fi waaw def lu ne tey demal seen réew tey jii nii ba léegi nii le trente mai <laughs> le wallahi le trente mai laa wax deux mille vingt-trois gaa yi ngi gaa yi ngi cuuki waaw réew ma xar nañ ko ñaar waaw ñaari parti waaw ay guerre civile yu dul jeex ñaata bakkan moo farot te ndax kat seen réew bokku na réew yi nga xam ne tubaab ci seen bopp dañ leen a ñeewoon waaw tolloog le dix Zul Qaada waaw ci atum mille quatre cent quarante-quatre tey jii waaw wallahi mardi ba léegi ñu ngi ci xoolal Égypte <laughs> Égypte ñoom dañoo def ba pare daanaka ki fi nekk léegi lañ doon dàq la taxoon ñu def <laughs> tay la tay la gine yii sax <laughs> waaw seetal noonu jàppal Tunisie <laughs> waaw benn ali yi mañ fi jële woon de xam nañ ne moo tane ki nga xam ne moo fi nekk léegi tojaageen yu rëy yi fi nekk waaw mooy ku ci nekk rek bu waxalee boppam mu ngi rëccu waaw waaw te temps yooyu ca siira waxoon naa la irakien bi nga xam ne sama benn collègue la woon université waaw moom moom mais wan na ba photo baayam bokk ci chiite yoo yoo kilifaay chiite yoo yële waaw kilifaay chiite yi la bokk ne ne Saddam rey waaw ah, ah, loolu de moom du loolu moom ah waaw ñàng na de waaye de waaye daal bi ñu waxee ba pa di wax di wax mu mer mer na nag lu nekk mu koy wax mooy bu tuddaatee lool rek dëgg loolu mer loona plus d'un ku rey sa baay nag wax dëgg yàlla waaw ndax noonu la demee nag loolu man manuma ci mais daal jàpp naa li wax mooy daal gëm naa ko ci parole waaw moo taxit it bëggul moom daal da gis ni ko mbir mi mettee ak yooyu tax ah waaw jar na nag loolu nag kuñ ko def dina metti waaye ah ma ne ko mais malgré mbir mi kii na waaye damay laaj rek Irak léegi ni mu mel nii loolu ay côté année deux mille six la woon jàpp ay deux mille sept deux mille huit <laughs> ma ne ko waaw malgré tout ça man de daa lenn rek laay laaj mooy laa lay laaj est-ce jàpp nga ne Irak ni mu mel nii ak temps Saddam bu tane mu wax wax wax wax dal ci Saddam kii waaye ma ne ko non tontu ma ci loolu rek laa bëgg man moom est que situation sécuritaire. mu ne ma kaasada moom moo tane woon ndax amoon nañ nit ñi mooy ñoom seen affaire yi wala yu mel noonu wala gisuñ ne menace nga moom doon lool laal waaw ma ne ko <laughs> ma ne mu naan ma yaayam pour mu gis ko fokk Iran la ñuy daje waaw day jóge yaayam jóge Irak ñu daje foofu quelques jours nekk ci ay hôtel wala quelques jours après moom mu jëlaat avion ñëw France ko loolu mooy. te ba léegi nii Irak Irak moom pareil mooy affaire yi waxu yonent bi alayhi salaatu du waxu n'importe qui waaw ay xëtër ak nag yooyu nag doxalu dara doxalu dara waaw lu la tënku ci sunna mayu wallahi bul yaakaar ne leneen man na la koo may waaw dëgg la bu mbir yi taree nit noonu la mel mooy day bëgg fipp waaw te noonu la tamit kaña sax boo ko dóoree wala muus tëj ko fenn di ko dóor dóor yu metti dina fipp waaye loolu yonent way saa saam wax nañu kañ la lool di xew mooy liñ gis ci hadith bee passé illaa lu dul ngeen gis ci moom an taraw kufran bawahan indakum min allah ta'ala fihi burhan bam des ngeen gis loo xam ne kéefër gu leer nañ boo xam ne ci lu tukkee ci borom bi tabaaraka ko ta'ala am ngeen ci preuve bu leer bu àndul ak benn interprétation que ne am ngeen euh, que kii moom jaratul ñu koy topp parce que léegi moom génn na ci yoonu lislaam waaw te loolu yooyu nag dañu ko respecté lillahi tabaaraka wa ta'ala kon nag al imaam ginnaaw boobu muy ñëw nag ci xadiis bii nga xamante ne nii mooy xadiisu Seydina Nu'man moo gisoon nañ ko fi muy Seydina Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ah, ibn Tha'laba ibn Julas wala ibnul Julas radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdillah am ñu ne mooy Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Madani waxoon nañ la moom ak baayam yëpp ay saxaaba lañ moo tax radiyallahu ta'ala anhuma yal na borom bi daal di leen gërëm ñoom ñaar waaw kon moom Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma an an-nabi kon mu ngi jële ar-rabi' wa ar-rabi' d'abord mooy ñeenteelu xadis bi mais mooy ci ñun biñ tàmbalee téere bi ba léegi xadis numéro 187 mu ne ar-rabi' ñeenteelu xadis bi an an-Nu'man ibn Bashir mu ngi koy jële ci sahaaba bi nga xam ne moo doon an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma an an-nabi mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na masalul qaa'imi fi hududillahi wal waaqi'i fiha misaalam kiy taxaw ci dëxëlu yàlla yi ak ki rot ci dëxëlu yàlla yi lool al imaamu Nawawi ca lañ jàng bi ñuy jeexal lam jeexal ci suuf mu ne alqaa'imu fi xuduudillaahi ta'aala maana mu ne kàddu goog nga mooy alqaa'imu fi xuduudillaahi maanaaw maanaawam li muy tekki mooy al mun al munkiru laha waaw ki nga xam ne la yàlla ne baaxul tere ko da koy bañ ndax laal laa ne nañ ko bañ alqaa'imu te mooy ki taxaw temm fii daf'iha ci jañ lu ñaaw loo comme bu yàlla ne sàngara xaraam na moom day bañ sàngara waaye day taxaw ngir pousse repousser pousse sàngara wa izalatiha ak dindi ko fi ba ba ba ba kenn du ko jëfandikoo mu ne wal muraadu bil xuduudi li nga xam ne nag moom la euh, Euh, kaddu boobu nga déggaat ci euh, ci ci ci mu ne masal alqaayimu fi xuduudillah mu ne alxuduud googu nga dégg mooy maanaha allahu anhu mooy li nga xam ne moom la borom bi aaye moom la tere moom la tere moom la prohibé moom la interdire waaw kon mu ne kon misaalam ki nga xam ne day taxaw fi xuduudillah ci dëkkalu yàlla waaw ndax mooy bu borom bi defee ay rëdd ne fii frontières yi frontières yi bu ko kenn dépassé te dépassé ko mooy moo tax mu ne woon ci hadith Seydina Nu'man bii ci boppam <laughs> ah <laughs> ah faman istabra li diine fa uh, uh, uh, faman waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fi al-haram waaw waaw inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat waaw laa ya'lamuhunna kathirun min an waaw li dagan dafa leer li xaraam leer na seen diggante nag frontière diggante lu baax lu baax ak lu bon am na fa loo xam ne leeru ñu bari ci nit ñi xamuñu waaw ku ko moytu nag kooku ñoŋal nga sa diine waaye ku ci rot yow rot nga ci li nga xamante ne nii mooy lu xaraam alaa wa inna li kulli malikin xima ha yëg leen ma yëgal leen maa ngi wax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li kulli malik ñeel na buur bu na ximaa chassé garde woo xam ne moom kese caawam woo xam ne c'est exclusivement réservé prairie boo xam ne pour euh, gàtti buur bi kese ak ay nagama ki jëlee moom kese ñoo fa war di for ñoom lañ fa war a sàmm waaw buur bu ne am na loo xam ne mooy loo xam ne pour moom la exclusivité am la loo xam ne ay jagleem la yum am waaw ala wa inna himallahi maharima yëpp maa ngi leen di yëgal que ne yi nga xam ne ñooyu borom bi nag ah mooy ximaam yi mu ñekk ne bu ko kenn dépassé mooy yi nga xam ne moom la xaraamal ndax foo bëtte jóge ci yim ne bu kenn dépassé la taqrabu zina mu ne bu leen jege njaaloo yow nga ñëw jege ko mooy yow xëtt nga li nga xam ne mooy hududullah te borom bi ne woon na wa man yata'adda hududa allahi faqad zalama ah, ah, xamante ne nii dafa dafa jéggi mooy tajaawaza al hadda waaw hudud allahi déxal yi yàlla teg ne bu kenn def lii bu leen naan sàngara bu leen jëw ah bu leen rey bakkan boo xam dañ koo xaraamal lu dul ci dëgg ak yu mel noonu bu leen bokkaale yow mooy yow qad ta'addayta hudud Allah dépassé nga jéggi nga frontière rëdd borom bi dëxëy yi mu tegoon ne ko kenn jéggi waaw loolu mooy hudud yi mooy yu xaraam yi waaw borom bi loolu la ñagee àjjana gisoon nañu hadith Seydina Jibril non bi hadith bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne bi yonent bi saa salaam de suñu borom bi mu tabaxee àjjana defar àjjana dana Jibril demal xool am lu ma lu ma defar fee mu dem xool. mu rafet lool mu ni leer kenn du ko xam ne du fi duggu waaw nee mu ne ko wat <laughs> demaatal mu ñëw mu demaat fekk fa mu ñu wërale ko ak yoo xamante ne yu naqari la non non yu yu neex la ay bakkaar ah yoo xam ne ay bàyyee ko rek bakkan da koo bëgg mu ne yii wax contraire lu bu waxaat mu ne ko defar naa defar naa leneen demal xool ko mu dem gis safara ne lii de kenn du ko xam di fi dugg ma mu dem mu ne ko demaatal xool ko mu dem fekk yàlla wërale ko lu ne yu yu yu neex yi voilà sa àjjana moo yu naqar yi ah ay war a yeewu fajar bu sedd goy war a dem julli waaw ah, war a nekk affaire bi nga nekk koo xamante ni nii sa waay ci say projet la nga nekk ñu la jihaad ji taxaw na jógal aywa toolu xare ak yu mel noonu yoo xamante ne nii sa waay ko am ko bëgg dara waay ah waaw yooyu ñooy makaari yi huffatil jannatu bil makaari wa huffatin naaru bi shahawaat kanta naar moom safara moom yu neex yaa fa ne moo ko wër léegi nag mooy yow gis ne yooyu nag borom di ñage safara kon mu ne kon misaalam ki nga xam ne mooy taxaw temm kon imaam an-Nawawi rahimahullah nee na mooy kii al munkiru laha kii bañ li yàlla bañ dëxënam ya mu teg ne lii bu ko kon def ndax mooy maa moo tax mu ne mooy maa naha an mooy li yàlla tere ka cay taxaw temm bañ ko waaw waaye yemul ki bañ ci kese waaye di ko jañ nan la koy jañe di di di leeral nit ñi ku ci nar tàbbi mu ne la oh, attention waaw mooy laay biir bi muy taxawee di digle rek lu baax di tere lu bon mooy lu bon lii bu ko jegee parce que xam na ne say lendemain dootul neex boo fa ci duggee yaa ngi ci hein yow euh, amatoo ci dimmatullah yaa ci summeeku waaw mooy borom bi jamono jële mën na laa mbugal bu la jéggalu mu ne nag misaalam ka taxaw ci dëxalu yàlla yi yamu tere du ci dugg de te di ko jañ di ci a ah, di ci di ci artu képp koo xam ne ram na cee duggu ci tere gum koy tere lu ñaaw mu ne misaalu ko wal waaqi fiiha ak ki nga xam ne moom moom yoonam na wu ci da ci taxaw moom ci biir la dugg moom waaw installé wu ca biir yi tere na ne fa di jubilé hmm. waaw mooy non seulement bañu ko mooy da koo gërëm ba pare di ko def ba pare képp koo xamante ne nii naroo koo def sax na laa woon àll kaay waaye du dara gaa yi dañoo metti kese waaw. mu ne misaalu gis nga ñaar ñii xam nga wute nañ kee moom daa taxaw ca frontière fa ko yàlla yemloo ne ko bul jege lii ba pare mu bañ loolu ndax li ko yàlla ne bu leen ko jege laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo mu bañ njaaloo waaye fu ma gis nga nar lu la ci dara dugal mu daal di lay artu ne ah moytul lii ndax mën na laa jëme ci li nga xam ne suñu borom nee na bu ko jege kanta waa ji nga xam ne moom ci biir la dugg ba pare bi ci jubile xam ne moo ci tere yàlla yi mu ne misaalam kamasali qawmin istahamu ala safina mooy misaalu ay nit yoo xam ne nii niñ commencé du ñu liir affaire bi ba mu jeex ñëwaat ci mooy par ndànk-ndànk lañ ciy demee ndax noonu lañ commencé nee nañ aadawam doon def mais dama ko fàtte ba commencé nii kon insha allah nii la ñuy def mu ne kamasali qawmin dañ ciy jànge ci lii euh, kon mooy misaalam ay nit nañ wax lii ba pare misaalam ñaar ñii mu wax mooy misaalam ay nit ñoo xam ne istahamu ala safina dañoo tegoo bant dañoo lan dañoo dañoo dañoo dañoo bokkoo voilà <laughs> dañoo bokkoo li nga xamante ni mooy euh, benn dañoo dajaloo bokk ci benn bato ñu war a voyage waaw ñoom ñépp ñu daje nag ci bato bi bokkoo nekk ci gat bato gi mooy li war a yóbbale jële ci géej gi yóbbu leen di jaw ci géej gi ba mu dëkk sàngam wala jële leen ci rive sàngam yóbbu beneen rive ba mooy beneen beneen côté ba waaw fa saara baaduhum ba ñu defee lool nag hein ba ñu nekkee noonu mooy ñoo bokk de leur compa- compagnonnage de voyage ci bato gi fa saara baaduhum lenn li ci ñoom mujj nekk alaha waaw ci kaw waaw wa ba'dhum ah li nekk alaha nekk ci kaw wa asfalaha ci suufam waaw ñenn ñi ci kaw mooy istahamu dañoo tega mooy biñ bokkee après dañ ne kan pour xam kan mooy nekk ci ban kan mooy occupé ban ban coin comme ñu ne bande de copains la ñu y a deux bandes de copains yu daje ñu war a bato bi. ngir traverser ngir voyage wala def bon exemple bu ko tey escapade <laughs> de croisière <laughs> noonu la ñuy wax croisière waaw yu bari ay jaar New York ay Mexico ah Johannesburg le Cap de Bonne Espérance ah wër def un tour du monde. léegi nag bu ñu ñëwee kan mooy occuper l'étage wala kan ñooy nekk en ñu tegandoo bant istahamu waaw istahamu ala safina léegi nag ah bi ñu tegoo bant ñenn ñi féete ci kaw moom la naan fa saara ba'duhum a'laha ñenn ñi daal di mujj nekk ci kaw léegi ñeneen ñi nag waa wa ba'duhum asfalaha ñenn ñi mujj nag nekk ñoom ñoom bañ mooy comme dañuy teg ni pile face la ñuy def yow bu pile bu ñu sànnee mbir mi bu pile jot bu pile génnee yéen waa côté bi yéenay nekk ci kaw yéen waa yéen ñi ci def yéen yéenay nekk ci suuf loolu lañu def waaw léegi nag ku nekk ñenn ñi occupé ci kaw ñenn ñi occupé ci suuf. mu ne fa kaana alladina fi asfaliha ñi nga xam ne nag ñoo occupé euh, euh, la bu euh, doon ci kër rez de bi mooy li féete ci suuf ci bato bi mooy ñu nekk ci suuf ñoom ida staqaw buñ bëggoon a sàkku ndox ida staqaw min al ma'i buñ bëggoon ndox ndax ga gi moom ah foofu daa am fi provision bu doy da lépp a ngi fi waaye nag suuf ko ndox mi ci kaw la nekk mooy ci étage bi la buñ bëggoon ndox mar ala man fawqahum dañuy yéeg romb ña nga xam ne ñoo nekk sa kaw fañ nekk bon nekk entre ñoom gaa yi romb leen dem fi ñuy ute ndox bu doon robinet bi te foofu la nekk nga yéeg dem ci bi ñoom ñu dem tànk wala yooyu duy seeni kii door a wàccaat mën a jëfandikoo bu dee dañuy naan wala dañuy sang wala dañuy def leneen waaw ñoom loolu buñ ko bëggoon il faut ñu yéeg ci kaw romb ña ca kaw faqaalu léegi nag bi loolu bëree seen va et law am wax ñi ci kaw quoi ne leen mais ñoom ñu gis seen biir ñoom ñu ci suuf ne mais tey leen a defal benn proposition wax leen bon benn affaire quoi euh, wan leen bon benn mbir amaana buñ defee loolu mooy gën quoi mooy la fa qaalu ñu na law annaa xaraqnaa fii nasiibinaa xarqa wala nu'zi man fawqanaa ne waa ñun ah mais est-ce que bënn fii nga xam ne suñu cër bi ñu wax mooy ci suuf. ko ci suuf lañ installé ci bato bi ci suuf lañ nekk hein mais est-ce que ñuy baagante di yéeg ci kaw ak ñëw mais est duñ def benn bënn bënn fii bënn fii rek ci bato bi waaw waaw bu ko defee wala lu li man fawqana du ñu nekk ñoo xamante nii ni dañuy lor ñi nga xam ne ñu féete ci kaw ndax ni ñuy dem kanam di leen romb saa su ne léeg-léeg bon amaana ñu nekk ci seen óolol ah wala nekk ci li ñoo xamante ne nii mooy dañoo nekk di di sieste nga ñëw boo yëngatoog noonu ak sa bouteille yu ndox yi walla <laughs> ni ngay defe ndox waaye xaw a yeewu xoolaat wala boog mu nekk concentré wu ci dara nga romb mu xaw a yërlu nii xaw a euh, euh, xaw a jóg yu mel noonu loolu mais est-ce loolu noonu bu ko defee duñu leen lor ci yooyu waaw ñu bënn ci nekk nii nag bënn ci gaal gi bu ko defee ndox mi jóge ci géej gi di dugg ñun bu ko defee ñu jëfandikoo ndox mi wala bu dee dex la ndox mi nekk ci dex bi ndax baax na dañ koy woowee ci bato yi dañuy dox ci dex yi le fii nii bato yee ngi fi voilà voilà le Rhône le Saône la Saône waaw le la Seine hein hein ak ak ak le Loire la Loire la ñuy wax la Loire seetal loolu la Loire ak yooyu yëpp ak yi nga xamante ne mooy euh, le Nil bahru Nil moo tax ñu naan ko le la mer du Nil alors que fleuve la fleuve Nil waaye le fleuve Sénégal hein Fouta Djallon. ah da gis yoo xam ne bato yi dañ ciy jaar te ay ay dex dex ay dex la yoo xam ne ndox ma day neex waaw ñu ne léegi nañ bënn fii rek bu ko defee ndox mi di dugg ñun du ñu lor ñu ci kaw yeneen tubaab saa saa lañ lañ xalaat bii lañ joxe mu ne gis nga ñi nekk ci kaw ak ñi ñu wax xalaat bi fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a waaw gis nga bés bu ñu leen bàyyee <clears throat> hein gis nga buñ leen bàyyee woomaa araadu ak li ñu namm mooy bënn ci suuf léegi dootuñ ma defati ay ay ay aller retour di yéeg ko wàcc halaku <laughs> ñoom ñi bënn gaal gi dañuy alku ñoom kenn mu ne mu jami'an ñoom ñépp ñoom ñépp bay alku ndax imagine yow bato bi waa ji ko koo xam ne moom xam na ne ko fii nii ci suuf bato yi fii moom auteur bi moom ci ndox mi la nekk mu bënd foofu rek ndox mi dugg ci gaal ci ci bax ndox mi muy dugg nga foog ne day day day dugg taxaw non ndox mi day gaaw bi engu friw bi dugg bato gi di diig nag bato gi di suux est ci kaw bato gi muy suux ñéppay buy am bato gi naufrage suux dugg ci ndox mi ndax ndox mee koy submerger day naan ba ba ne jiit ñoom ñépp ñu lab daal di faatu moom la naan tey buñ leen bàyyeeg li ñu bëgg halaku jami'an ñoom ñëppay aw waaye wa in axadu ala aydihim buñ jàppee seen loxo ne leen eh yéen lii teree ne leen bu leen ko bëgg de yaa illaa yéen xanaa xalaatu ngeen li ngeen wax yéen bu ngeen ko bënnee ñu faatu ndox mi day dugg ci biir bu ko defee gan ba mi suux Nuflaay am ñun ñëpp ñu faatu yéen loolu xalaat yéen kay leen ñëw di daal nee na daal ne garaaw loolu la naan wa in axadu ala aydihim buñ jàppee seeni loxo tere ñu bënn gaal gi najaw ñoom ña ko def dinañu sauver waaye wa najaw jami'a ñoom waa gaal gi yépp ñi ci suuf ak ca ña ca kaw ñoom ñëppay mucc waaw waaw akbar waaw akbar waaw akbar saxaaba yi ñoom ñépp mutuellement ils seront ils seront saufs waaw mu ne rawaahu soloo na ko al-Bukhari al imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala est-ce que moom kese moo ko solo déedéet naka noon al imaamu sëriñam imaamu Ahmad soloo na ko ak al imam ak taalibeem bi voilà imaam Ahmad sëriñam la imaam Tirmidi taalibim la imaam al-Buxaari rahmatullahi ala al-jamii moo ci wéetoo mooy ci waa Saxiixayni mooy imaamu Muslim solowu ko waaye imaam al-Buxaari yu gese moo ko solo kon al-imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj <coughs> kon al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu taala fan la ko indi mu ngi ko indi ñaari bërëb la ko indi hadiis bi andi na ko ci li nga xamante ne nii mooy kitaabu sharika baabun hal yuqra'u fil qismati wal istihaamu fiihi boobu nag xadiis boobu mooy bi gën a jege lii waaw mooy bi gën a jege boobu riwaay boobu la al imaamu moom la al imaamu Nawawi indi fii si andi na ko ci kitaabu shahaadaati baabul qur'a fil mushkilaat waaw. léegi nag lañ jël bële ndax bële moo dëppoog lii kon nag al imaam al Buxaari ci kitaabu sharika mu ne haddathana Abu Nu'aym mu ne nettali nañu Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi rahmatullah alayhi Abu Nu'aym al-Kufi dëkkoon Kufa at-Taymi rahmatullah alayhi mawlahum mooy al-Ahwal Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala qaala haddathana haddathana Zakariya mu nekk ñu nettali mooy Zakariya ibn Abi Zaa'ida Xaalid ibn Maymuun ibn Fayruz Abu Yahya al-Hamdaani moom it al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala sami'tu Amra mu ne dégg naa Amr ibn Sharaahil ibn Abdi ibn Abd wa qiila am na ñu ne nag Aamir la déedéet Aamir ibn Abdillah ibn Sharaahil ah abu amr ash-sha'bi mooy ash-sha'bi imaam ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala moom mooy amir ibn sharahil al imaam ash-sha'bi siiw na ah, al-hamadani moom itam kuufa la dëkkoon waaw kuufa mooy al-kuufi nga gis nekkoon càllale bi du fii waa kuufa la ñu kon mu ne moom amir ah, yaqulu mu ne sami'tu an-nu'man dégg naa an-nu'man an-nu'man mi nekkoon na gouverneur foofule nga xamante ne mooy Kufa moom an-Nu'man ibn Bashir ne woon na fa gouverneur radiyallahu ta'ala anhu wa arda def ko Medina la ne woon jamono yenent way sada après mu ne woon Kufa après mu dem Sham kon moom kon nga gis hadith bi waa Kufa la càllale waa Kufa radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala mathalul qaa'imi ala huduudillah wal waaqi'i fiihaa kamathali qawmin istahamuu ala safiinatin fa asaaba ba'duhum a'laahaa wa ba'duhum asfalahaa fa kaana alladhiina fii asfalihaa idhaa istaqaw mina al-maa'i marruu ala man fawqahum fa qaaluu law annaa xaraqnaa fii nasiibinaa xarqan wa lam nu'dhi man fawqanaa fa in yatrukuuhum wa maa araaduu halakuu jamii'an wa in axazuu alaa aydiihim najaw wa najaw jamii'an kon lii la hadis bi lii la la al imaamu Nawawi rahimahu euh, euh, moom la al imaamul Buxaari rahimahullah nii la ko ëndee léegi nag ñu taxawane ci tuuti ci hadis bi inshaa Allahu taala bala ñu jàll kon yonent bi alayhi salaam la ca suuf waxoon nañu ko ah, mooy li ima alqaimu ak yooyu mooy lan loolu moom daal di woon na koy leeral kon dañ ciy jàngelan fii Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma mu ne yeneen trois cent kon premièrement mooy di joxe misaal booy jàngale di al al al tarbiyatu bil misaal waaw di jàngale di sadd ay misaal di sadd ay misaal ngir jàngale ngir la ñuy jàngale daal di koy woyofal ñu ngi koy jàngal waaw indil leen ko nuñ jaarale ko ci ay misaal yoo xam ne yu xewoon la wala yoo xam ne moom ngay sadd ngir wax leen ñoom